أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ شيخ الإسلام Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i fi radiyallahu anhu fi muqaddimati matn al-arba'iin an-nawawiyya kon insha allahu taala ci suñu jotaay bii ñu génn ah, lañ tàmbali woon li nga xamante ne mooy eh, eh, firi bu gaaw bi nga xam ne moom la ñuy def. Eh, matnul arbaina def ko ci wolof insha allahu taala amaana mu jari eh, walillahi alhamdu wal minna tàmbali woon nañ jàngoon nañ ko ci arab bi yi mu ko binde ba tàmbali woon di ko firi waaye comme que xaw a gudd dañu foogoon ne dañu dem rek waaye après eh, foog naa vingtaine de minutes yi daal bu ñu waxati mais nañuy ay vingtaine de minutes surtout daal vingt ñaar fukki simili nañuy fexe di ci yem wala lu ko dépassé tuuti moo taxoon ñu ne nañ ci yem ndax da doon gudd kon nag ñu waroon a continuer ci jotaay bi ñu génn ñëwoon nañ ba fi nga xam ne ci la doon wax hadith yoo yële nga xam ne moom lañ jëlee moom la ne soloo nañ ko ci saxaaba yu bari radiyallahu anhum doon na ci wax ci yoon yële ngëneelu ki nga xam ne dafa takkal ngir xeet yonent bi alayhi salaatu wassalaam wattul ko li nga xam ne mooy ñeent fukki hadith quarante hadith li nga xam ne mooy ngëneel yi muy am yawmal qiyaam ak yoo yële léegi nag bi mu la waxalee xadiis yoo yële indi la ci ay yoon yu mu jaar ci tuddoon na saxaaba yoo yële ñuy continuer mu ne wattafaqa alxuffaaz moom al imaam an-Nawawi radiyallahu anhu mu ne wattafaqa alxuffaaz mu ne xadiis yi ma fi tudd nag wattafaqa daal di dinay dëppoo alxuffaaz ñi nga xam ne ñooy ñooy plurielu xaafis mooy lu bari lu yi ñi nga xam ne ñoo wattu ah, xadiis yonent bi alayhi salaatu salaam nga xamante ni nii waana lu leen ci réer waaw nii waana lu leen ci réer ta ta ta du ay jàpp ay xadiis nii rek jàpp mat nu bi ko mooy yax bi kese mooy ña ko soloo ña mu jaar ci ñoom ak ñooñu ñooy ñan ak yoon yu bari ya ca am yooyu yëpp dañuy mokkal lépp waaw waaw nga xam ne ka yow daanaka xadiis boo wax waxuma la naan la ndax xadiis bii moom li ci biir xam nañu ko de mais ña ko soloo ñan ñoo ko soloo yan bu doon téeméeri nit xam nañ téeméeri nit ñooy ñooy ñan voilà mu ne wattafaqa dëppoo nañu alxufaadu ñi nga xam ne ñooy wattukatu xadiis yonente bi alayhi salaatu wassalaam yu mag ya ala annahu kene de xadiisun annahu xadiisun da'if kene xadiis yi ma fi tudd nii buy wax ci ngëneelu ku wattul sama xeet moom yonente bi alayhi salaatu wassalaam ñeen fukki xadiis quarante xadiis mu ne boroom xam-xam yi dëppoo nañu ne boroom xam-xamu xadiis ñuy waaw loolu dafa am solo lii mu yor ak am solo ku nekk ak domaine am xam nga ne fii doo fi ñëw <laughs> affaire xadis buñ ci yor nañ ko yóbbu ña nga xam ne ñooy borom xadis yi docteuru xadis voilà fiqh ñu dem ci ñoom waaye da ngay gis ñoo xam ne ñoom fuqaha lañu muhaddisuuna la ay huffaaz lañu comme ñoom al imaam an-Nawawi rahimahullah voilà mooy ñoo xam ne ñoom dañoo dajale lépp voilà kon nag mu ngi noonu waaye mu ne ñoom ñépp ñoom nag dëppoo nañu ko ne xadis yi ma fi wax. que ne xadis bi wax loolu xadisun da'if ak yoon nga ne muy bari mu ne xadis la boo xam ne dafa doyadi de wérul wa in kasurat turuq même bu dee ne yoon yi bari na gis nga yiñ ci wax yëpp saydna ali ibn abi talib abdullah ibn mas'ud mu'adh ibn jabal abu darda ibn umar ibn abbas anas ibn malik abu hurayra abu sa'id al-khudri ak yeneen ñeneen yooyu yëpp mu ne waaye li ñuy bari bari yoon xadis bi wérul loolu borom xuffaadul xadis yi xam nañ ko d'accord nañ mu ne waqad sannafa waaye malgré loolu waqat dëgg-dëgg sannafa daal dinay taalif al ulama u boroom xam-xam yi radiyallahu anhum yal na boroom bi tabaraka wa kontaan ci ñoom gërëm leen fi hada al baadi ci buntu bi ma la yuhsa min al musannafat loo xam ne deesut ko takk min al musannafat ci li nga xam ne mooy ay ay ay taalif lañu yu ñu def ay ay ay yu ñu bind ci bind ñeen juróom-ñeent ñeent fukki xadis quarante ngir def ko voilà bari nañu ko def même bu dee ne xam nañ ne hadis bi wérul mu ne moo tax mu ne nag ñooñu nag ko def borom xam-xam yi mu ne fa awwalu man alimtu ki njëkk koo xam ne moo ko def tama xam ko man imam an-Nawawi rahimahullah sannafa fiihi daal dinay taalif def ab taalif bind ci ñeent fukki xadis ki ma gis mu njëkk koo def mooy Abdullah ibn al-Mubarak di Abdullah la tuddoon ibn al-Mubarak boo demee ci saraay dinañ la wax mooy kan al-Marwazi ah rahimahullah taalibe bon te contemporain wu ñoom imaamu Malik ak imam Sufyan ath-Thawri ay ñoom ñëpp radiyallahu anhum thumma ibn ak summa ginnaaw gi ibnu aslam doomu aslam ak tuusi ko joowoon ci waa tuus foo fële ca bilaadu xuraasaan al-aalimu rabbaani boroom xam-xam ba nga xamante ne nii ar-rabbaani mooy ko jug boroom di tabaaraka wa taala yi du ndaw de ar-rabbaani <laughs> mu ngoog thumma al-Hasan ibn Sufyaan an-Nasaa'i mu ne ginnaaw gi al-Hasan boroom xam-xam bu ñu naan al-Hasan ibnu di doomu Sufyaan di doomu Sufyaan an-Nasaa'i ko joowoon ca waa ñoo ñële ah an Abu Bakr bokkul ak nag kii de bokkul ak boroom sunan bi ah voilà <laughs> boo demee ci saa nañ la ko mais naa la ko bala nga jàpp ah way di gat Nasaa'i rek nga ne kon mooy boroom sunan bi ah Ah sunanul arba non du kooku ah <laughs> waaye kon mu ngi doon <laughs> mu ngi mel rek ñu ne li Sénégal moom fi dëkkoon wala le jolof jolof le bawol bawol léegi waroo ci jàpp yow léegi képp kuñ ne bawol bawol rek nga jàpp ne benn nit ki la déedéet <laughs> waa waa bawol ni ñu baree mos waa Kajoor waa Casamance sa waay waa Thionkisile ni ñu baree al al Thionkisile lii rek nga jàpp ne sa waay diw lay wax alors ñu bari lañ kon nag mu ngi noonu mu ne waa Abu Bakr la jurri ak beneen boroom xam boo xam ne moom bind na ci li muy Abu Bakr al-Ajurri moom siiw na radiyallahu wa Abu Bakr ibn Ibrahim al-Asfahani ak beneen borom xam-xam di Abu Bakr ibnu di doomi Ibrahim ku ñu naan Ibrahim al-Asfahani ko joowoon ca bilaadu Asbahan Asfahan foofule ca bilaadu Khurasan wa Daraqutni ak al-imam ad-Daraqutni mu màgg mi ci wàllu hadith moom ko benn quartier la woon bu ne woon Irak moom lañ ko doon dakkantale foofule ah muy al imaam ad-Daraqutni rahimahullah wal Hakim ak al imaam al Hakim an-Naysaburi ko joowoon sa Nisapur foofule sa Viradu Khurasan wa Abu Nu'aym ak Abu Nu'aym Abu Abdurrahman ah, ah, al-Asbahani wa abu abdirrahman as-sulami ak abu abdirrahman as-sulami wa abu sa'id al-malini ak abu sa'id al-malini wa abu uthman as-sabuni ak beneen borom xam-xam boo xam ne mooy abu uthman as-sabuni rahimahullahu ta'ala wa abdullah ibn muhammad al-ansari ak ku ñu naan abdullah ibn doomi muhammad al-ansari ko joowoon ci wal ansaar wa Abu Bakr al-Bayhaqi ak Abu Bakr al-Bayhaqi moom siiw na al imaam rahmatullah alayhim wa xalaa'iqu ak ay mbooloo yoo xam ne ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim laa yuhsawna deesul leen takk ndax bari dalaa bëgg wax bari nañu min al-mutaqaddimiina wal-muta'axxiriin moom ñi mu xam rek la wax tey ñi mu xam waxul ñëpp sax ñenn ñi kese la wax ñeneen ñi am na ñoo xam ne amaana xamu leen wa maa laa na loo xam ne xalaa xalaa'iqu am mbooloo mu bari laa yuhsawna maneesul leen takk minal mutaqaddimiin ngir wane seen bariwaay ci ñi jiitu woon ci borom xam-xam yi wal mutaaxiriin ak ñi mujj ci ñoom. léegi nag wax na la kon ñi nga xam ne ñoom def nañ lii même bu dee ne xam nañ ne hadith bii wax lële moom ngënee la moom daa bañ hadith yi ak yoon yéen yi muy bari mu ne waqad istaxartu allah taala te man dak al imam al nawawi yahya ibn sharaf rahimahullah man de def naa istixaar mooy tànnaloo naa waaw ñaan borom bi mu tànnal la ngay def leen nga ñaan bi def istixaara ni ko yonente ma le saa saa doon jàngale comme ni hadith sayyidina jabir radiyallahu anhu mu man nag tànnaloo naa allah borom bi ta'ala mi kawete yéegut fii jam'i fii jam'i arba'iina haditha ki dajale ñeent fukki hadith iqtidaan quarante hadith ngir roye ko bi haulail am imma roy ko topp tànku xeeñtu tànku ah haulail ñoo ñële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax kawe kawe ci daraja al aima imam yi ma fi lim nii ak ñeneen ñi nga xam ne limuma leen al a'lam yi nga xam ne ay doj lañu ay montagne lañu waaw wa huffazul islam ba pare nekk way takku xadiis yonent bi ay saasaam yu lislaam bi boroom xam-xamu xadiis yu mag yi yu lislaam bi ñoom laa roy ci loolu le di xeeñtu seen yoon mu ne waqad ittafaqa al ulama mu ne xam-xam waxoon na la que ne xuffaat yi dëppoo woon nañu que bi moom dafa da'if bi wax nga ne lii mu ne waqad ittafaqa ba na al ulama boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ala jawaazi al amali bil xadiis ad-da'if ci possibilité wu que ne man naa nekk al amal yi di doxe bil xadiis di xadiis ad da'if yoo xam ne dafa da'if fan di ko jëfe ci lan xadiis boo xam ne wérul ñu koy jëfe ñoom dëppoo nañ ne mën nañ ko jëfe fii fadaa'il a'mal ci jëf yi nga xam ne mooy jëf yi nga xam ne ay ngëneel la ci diine ñu naan lii ah bon xadiis boo xam ne day ñëw ne ngëneel lii de am na ngëneel mais da'if mais loolu dafa am ay charte ak ah. imaam euh, leeralu ko fii mais dafa am ay charte nag taxu jóg voilà ta est te bu la nee dëppoon nañu mooy du ijmaa de waaw <laughs> waaw am na ay yenn nag yoo xam ne ñoom dañoo jàpp ne loolu kenn du ko joxe waaw mais li ëpp la lay wax dama tax mu ne la sax daanaka dëppoon nañu waaw mais dafa am ay charte dafa am ay conditions yu ñu ci teg nan est-ce que hadith boo xam ne xam nga hadithul mawdu' loolu hadith daxin hadith yi nga xam dañ ko créé sosal ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah di wax saar bu ne mun a wax na am na gëneel loolu xam nga xadiisun da'if la est ce que loolu koy jëfe loolu ca non bu ku yàlla tere woo <laughs> tax loolu dafa am bon ku nem ci sara yi euh, di gis loolu te loolu ci euh, siira bi am na fu ñu ko leeraloon daggoon ko ci ñu def ci wàllu atte yi al ahkam xawma un deux am na fu ñu leeraloon masala boobale ci jëfe xadiis boo xam ne dafa da'if walillahi alhamdu wal minna ku demit ci sara sara yi insha allahu taala di nga ko fa fekk ñu boroom xam-xam ni di ko leeral mu ne kon waqad ittafaqa al ulama kon boroom xam-xam yi daal dëppoo nañu ci ala jawaaz ci kaw possibilité wu nekkuk manuk al amali di doxe bil hadith ad da'if di ko doxal fi fadaa'il al a'mal ci ngëneelu jëf yi waaw ak ci yan condition chartam yi di nga ko gis ci saraay wa ma hada mu ne malgré lii nii lépp que ne dëppoo nañ ci jogo joxe man <laughs> falay sentiment yi nekkul li nga xam ne moo tax ma sama sukkandiku ala hada al bi may def man imaam an-Nawawi li di la gane ñeent fii mais xadiis bii man nekkul li nga xam ne mooy sama sama sama sukkandikuwaay ah non man basé ma ci lii ah <laughs> wa maa hada ànd ak nii lépp fa laysa i'timaadi ala hada al-xadiis man sama sama sama ci lii nekkul ci xadiis mi ah li ma def ko du xad teguma ko ci xadiis mi ah. bal li am ba des ala qawlihi maa ngi ko teg te lay nekk sama sukkandukaay. la nga xam ne moom laa moom laa moom laa moom moo tax ma def ko te mooy la may la may dëgërloo tax ma tax lii taxawal def ñeenti juróom ñeent eh, ñeent fukki xadiis yi mooy la ala qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ci waxu yonent bi alayhi salaatu wa salaam fil ahadiis as nga xam dañoo wér nga xam ne moom lay wax naan li yuballighu li yuballighu ash-shaahidu minkum al-ghaa'ib naan na jottali ash-shaahidu ku fekke sama wax ci yéen minkum ci yéen alghaib naka jottali ki nga xam ne daf koo fàddu fekkewu ko waaw loolu saxaaba ya la doon waxal xajjatul wadaa ah ba muy ajam goo gële la doon wax alayhi salaatu wassalaam la leen waxoon ah, ba Abu Shah ne woon <laughs> yonent bi alayhi salaatu wassalaam duñ ma bindal sa discours mu ne uktubu bindal leen li Abi Shah ku dem ci kii yi dina gina leer bindal leen Abu Shah benn waaye bu jóge woon ca Yaman radiyallahu anhu kon nag mu ne man nag lii mooy sama sukkandukaay yonent waaye saa saa moo ne ku jote sama wax loolu mooy ci fekke saaba yi dañoo fekkoon mais yow mi toog fii tey bu la waxu yonent waaye saa saa am leeree ak si ci wax bi àgg na ci yow kon mooy jottalil ki nga xam ne moom fàddu na ko àggul ci ma wala dégg-dégg ba mu ci am defe naa baax ñoo ñëpp nga jottali leen la la la leer wax leen waxu yonent bi alayhi salaatu wa mu ne looloo tax lii nag xadiis yu leer yii waxu yonent waaye saa saam ci lii laa sukkandiku wa lii ak beneen waxam bi moom alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne moom la wax ni nadara allahu nadara leeral na naa allahu borom bi imraan xar kanamu nit waaw nit koo xam ne nadara leeral na ko waaw mooy yal na leeral waaye day tekkale leeral na mu mu ci doon noonu la yonent waaye saa bu dee ñaan la yal na yàlla leeral borom bi nangu na ko bu nee nandara xabaar la lu ñuy xabaare noonu la demee ndax mooy as-sadiqul masduq la yantiqu anil hawa kon nadara leeral na nayyal na allahu borom bi imran nit koo xamante ne ni sami'a maqalati dafa dégg sama kaddu sama wax man yonente mi alayhi salaatu salaam sama hadis wa mu takku ko kama sami'aha kenn ni mu ko dégg de bu ko altéré ah. ñëw di nettali hadis yonente mi alayhi mooy ñun nit ñuy def ah yëfi waane yooyu ba pare yàq lépp au lieu ñu wax ne xadis bi wax ñun ñuy wax ñun ni ñu ko déggee ni ñu ko sentir rek suñu fa ñu bokk nañu koy waxeek nañu ko jàppee ah alors que loolu amoo ci droit waxal waxu yonent bi alayhi salaam lii la yax baa ngi nii boo paree booy commentaire nga wax ñu xam ne lii mooy say wax. waaye jël say wax ak say commentaire ak sa gis-gisu xeet wa ngay dund ak jamono ja ngay dund nga nga wax loolu mooy waxu yonent bi alayhi salaam yow xam nga ne yow bokkoo ci ñi defoo li mu la nag mu takk kama sami'aha comme ni mu ko dégge waaw mu ne yii nii hadis yi man moo tax voilà yii nii moo tax ma def lii mu ne summa ginnaaw gi minal ulama yi am na ci boroom xam-xam yi man koo xamante ne nii jamaa dafa dajale al arbaina ñeent fukki hadis fii usulid diin moom dafa am na ci boroom xam-xam yi mu la limal ak ñeneen yi mu ne la laa yos saw na ñooñ manuñ leen a takk am na ci ñoom ñoo xam ne lan la def moom dafa dajale ñeent fukki hadis def ko ci kenoy diine yi usulu diin buñ ko waxee mooy li jëm ci pas-pas yi nga xam ne moom moom moom dundinu l'islam loolu mooy fondation yi mooy fondement yi tabax bu amul fondement day war na moo tax ku amul gëm yàlla gu dëgër lu ñëw dalay baaje moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne woon uddu alayha bin leen loola la cëb seen biir bëñ biir ya kon nag am na ñoo xam ne ñoom dañoo dajale rek ci usulu diin li jëm ci pas-pas li nit ki war a fas takk ko gëm ko kenooy diine ji takk loolu gëm ko mu ne wa ba'du am na ci ñoom ñoo xam ne rek ci boroom xam-xam yooyu fil furu ñoom dañoo dajale quarante hadis ci yi nga xam ne ñooy eh, branche yi lii mooy fondement yi ñooy branche yi voilà ngëm yàlla moom moo mooy lépp léegi nag furu yi mooy li jëm ci wàllu julli woor yooyu azaka jam yooyu ñooy branche wu ngëm garabu ngëm yàlla voilà voilà wa ba'duhum mu ne ñenn ñi nag dafa dajale fil jihaadi rahmatullah alayhi ñoom dañoo dajale ñeen fukki xadiis quarante xadiis def ko ci wàllu jihaad kese wa ba'duhum lenn li fi zuhdi ñoom ci wàllu dëddu àddina wa ba'duhum lenn li fil aadaab yi ñu ngi ko def ci teggin yi wa ba'duhum ñenn ñi fil xutabi ci xutba yi dajale xutbaa yonent bi saa saam quarante xadiis yoo xam ne ci xutbaa mi kese mu ne wa kulluha maqaasidu saaliha yi yépp la saaliha yu baax radiyallahu anha qasidiha yal na boroom bi gërëm ñi nga xam ne ñoo ko jublu ba def ko ba tëral ko ba taxawlewu ko noonu le lu nekk ñu utal ko quarante hadith mu ne nag waqad ra'aytu man de gis naa man imam Yahya ibn Sharaf an-Nawawi rahimahullah jam'a arba'ina dajale ñeen fukki hadith yoo xam ne ahamma min hadha kulli ñoom mooy ñoo gën a lu ne nii aham mooy al aham fal aham li gën mooy moo gën a mat voilà mooy gën a mat yële baax nañu ndax mais dañoo dañoo dañoo nekk benn domaine kese di wax ci benn biir kese moom nag mu andi yoo xam ne day dajale lépp ya ngay dem di fekk nga xam ne boo ko soxlaa yow da dem ci téere bii nga soxla leneen dem ci beneen téere moom nag mu jël téere boo xam ne dajale ci ñeent fukki hadis yoo xam ne yii yépp yée yépp boo ya ngay wëri fële boo ñëwee da koy fekk fii loolu la yo ahamma min hada kulli moo gën a mat ci ma fi lim ndax ya nekk fa foofu yëpp la dajale ba amul ndolleent voilà mu ne wahiyata nag loolee ma dajale arbauna haditha hein mu ne quarante hadith la ñeen fukki hadith la mustamilatun yoo xam ne ñu nga làmboo ala jami'i dalik ci mbooleem yiñ la wax ne ñii dañoo bind ci lii ñuy bind ci lii ci loolu lépp wa kullu hadithin minha hadith bu ci nekk nag ci hadith yi ma fi indi fii qa'idatun ab ab ab règle la azimatun bu màgg a màgg min qawaa'id ad-din ci règle diine yi nga xam ne ñooy yi nga xam ne mooy manu la mooy dafa mën da ñàkk kuy ut xam-xam wala koo xam ne nekk nga boroom xam-xam ci diine ji lu dul nga maîtriser lool waaw man la ñàkk hadith yi ma fi indi nag ñooy keno yoo yële waaw ñooy qaa'ida bi ñooy dëjuwaay yoo yële waaw kon nag mu ngi noonu le qad wasafahu al ulama mu ne xadis yooyu qad dëgg-dëgg wasafahu daal dina koy melale al ulama u boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim bi anna madaar al islam alayhi këne wër-wëruk l'islam gii ñu nekk ah ci moom lay wër-wërloo ci xadis yi nii aw huwa nisful islam wala sax ñu ne xadis yii nii nga gis wala ne xadis yi moom mooy xaaju l'islam bu ñu ko xaajoon ñaar xadis yii nii xadis bii nii wala benn xadis bii ci moom mooy xaaju l'islam aw sulusuhu wala mooy ñetteelam mooy buñ ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi waaw comme xadiisu niyya beeg yooyu li ci borom xam-xam yi wax ak yooyu ak man man man képp koo xam ne dafa indi ci suñu mbir maa lay sa minu foofu waral ne dañ la koy delloo yooyu tam gisoon nañ ko ci Umdatul Ahkaam bi yu bari nañ ko gisaat fii mu ne aw naxwu daalika wala lu mel nii li ci borom xam-xam yi nañ melale xadiis yooyu wala yenn ci ñoom summa altazimu ginnaaw gi mu ngi lay wax la méthode nan la koy doxale lii dafa baax day dimbali ki nga xam ne mooy jàng téere moo la man dafa am solo manoon nañu ñëw rek commencé dugg ci xadiis si waaye lii la tàmbalee lañu tàmbalee li mu tàmbalee te dafa am solo mu ne rahmatullah alayhi mu ne summa ginnaaw gi altazimu fii hadhihi arba'in mooy lamboonaa te damay engagé wu loo xam dama koy jël la rigueur envers moi-même imam an-Nawawi loolu laay loolu laay engagé wu fii hadhihi al ahadith an takuna sahiha maa ngi engagé wu ko ne hadith yi may indi fii ñu nekk hadith yoo xam ne yu wér la ñuy doon wa mu'zamuha yi ci ëpp nag fii sahihay al bukhari wa muslim yi ci ëpp ñu ngi jóge ci sahihu al imam ñaari sahih yoo yële bu al imam al bukhari dina la wax nan la tudd après ci hadith bu njëkk wa muslim ak imam muslim rahmatullah alayhima mu ne wa azkuruhuma wa azkuruha te dinaa leen tudd hadith yi nag mahzufatal asanid damay xasaf damay effacer sanad yi moo du la ne diw diw wala man sama càllale ba ca imaamul Buxaari yi bu dee xadiis bu jaar ci moom la moom mu jël càllale ba ca nekk na sasam mu ne yooyu yëpp dama ko dindi dama ko retirer effacer ko moolu tax mu ne li yashula hifdhuha ngir mu yomb hifdhuha takk ko man koo mokkal voilà <laughs> waa yow ñi nga xam ne moo sawaay imaginer <laughs> yaxu xadiis yonent bi sallallahu alayhi wasallam kepp yax bi yax bi dañoo am problème mu <laughs> mokkal ko ndax suñu bopp yi leneen lañ ci def ak yeneen a ñu yitteel léegi yow ñu buñ nañu woon léegi eh, gis nga ñi càllale bi ah ñi nga xam ne mooy diw ak ñoomin diw ak diw ñoo ko jële kii jële ko ci kii nañ ko mokkal loolu waaye yow ma ne <laughs> moo taxit <laughs> li yashula ngir mu yomb hifdha ak takkam ak wattoom wa ya'um al biha ngirit mu daal di dajale daal di nekk loo xam ne day général daal di dajale al intifa'u matale al intifa'u njari jariñoo biha ci hadis yi insha allahu taala ndeen soob na suñu boroom mi nga xam ne moo kawite yéegul summa mu ne ginnaaw gi nag man al imam an-Nawawi ba léegi rahmatullah alayhi utbi'uha dinaa ko toppale dinaa toppale def mu topp ci ginnaawam bi baabin ci buntu boo xam ne fii dabti xafiyi alfaadiha bu gisee ne mooy fii dabti ji takk nan la ñuy takke nan la ñuy dabtoo manat de lii nii lañ koy maase nii lañ koy binde nii lañ koy waxe xafi yi alfaadiha yi nga xam ne ay sew ay kaddoom la mooy xadis yooyee bu ci gisee ne ah bii jar na leeral sinon du baat bu ñuy bu yomba boo xam ne dañ koy dégg fu ne te nit ñi mën nañ see juum nee ma daal di toppale benn ab buntu boo xamante ne nii ngir takk li nga xam ne mooy sew sew li nga xam ne mooy kaddu yi eh, xadis yoo yële ah, <clears throat> alhamdulillah wa yanbaghi mu ne nag war na nag li kulli raghibin fil aaxira ci képp koo xam ne dafa xemmem alaaxira waaw mooy de de daje bi muy daje yàlla voilà an ya'rifa mu xam haadihi al ahaadiis mu xam hadiis yi li ma ishtamalat alayhi min al muhimmaat du tax ndax li nga xam ne moom la làmboo ah min al muhimmaat ci yu am yitte yi te am njariñ lool waxtawat alayhi min at-tanbih waaye mu mu mu mu mu làmboo waaw dajale alayhi ci xadiis yi nekk fa min at-tanbih ci loo xam ne day yeete ala jami' at-ta'at ci mbooleem xeetu jaamu yàlla yi yàlla yi rek xadiis yi yi ma indi fii daal dina koy làmboo mu ne wa zalika lii ma wax nag du ay suppo ay supputation wak ay glorification wak ah ah di glorifier sa bopp di màggal sa bopp di rëy rëy loo déedéet wa zalika lii ma wax zahirun dafa feeñ dafa feeñ li man waaye ñeel kan li ka nga xam ne moo ko settantal xadiis yi xool ko dina xam ne man lii ma wax man imaam an-Nawawi noon noonu la demee wa ala llaahi te nag ci yàlla kese ginnaaw bi ma leen waxee lii lépp ci yàlla dong nag intimaadi ci moom dong laay wéeru de moom laay sukkandiku wa ilayhi te ci moom tafwid yi moom laa jël samay mbir yépp bàyyi ko moom wa ufawwidu amri ila sama mbir yépp borom bi laa ko jox moom laa ko jox wastinaadi te mooy sama ciisluwaay waaw moom mooy sama wéeruwaay de sama borom waaw walahul hamdu te moom dong la ñeel mbooleem cant yi wan ni'am ak mbooleem xéewal yi wa bihi tawfiq wal isma te ci moom lay jaar ak tawfiq ak dëppaale te ci moom lay jóge di agsi ci jaam yi wal isma ak li nga xam ne mooy ak wot